fekk muy dugg yow nag ñàkkal fayda ba liggéey bàyyi ko fi kii am fulla ba bañ a liggéey dëkk ko sama benn waay nee ma gis nga booy raax turel bi def keleeng keleeng keleeng xam nga lu turel bi wax ma ne ko déet mu naan danaan keneen sama benn waay nee na gis nga booy raax turel bi def xam nga lu tëral bii wax ma ne ko déet mu naan danaan keneen kii du mën a dëkk keneen keneen keneen keneen kii relevé kii keneen kii relevé kii parce que mu la jeex a tax ñu ne àjjana du xeeñ jigéen ju manqué jëkkëram mbaa doom ju manqué sa wëy jur ndéem jëkkër ja jullit la ndéem bàyyi ba jullit la nee na asabla bon ju manqué woy juróom ak ku dogug bokk xaati o romi wa aqil walidi ajjana di koy nga dina xeeñ téeméeri at laa waxoon téeméeri at sori na torop ci ku dox ku mu xeeñul sori fa te na bi ne ne du xeeñ doom ju manqué woy juróom ndem jullit lañu du xeeñ ku dogug bokk hmm? dogug bokk waawaaw dogug bokk moo di moo di kenn ku ne da nga am danga am sa wàll yow yaa yaa tane waa ji te doo ko dimbali yow yaa ko ëpp jot te doo ko seeti te kii néew doole bu nee dootuma dem tax dama daan ñëw toujours te waa ji ñëwul mu ngi juum parce que buy dem bi yóbbu dara te buy ñëw indi te bu waa ji du ko jox kon wàllam mooy dem wàllam mooy dem bu wëccee wàllam dog na mbokk gi ki mën a dimbalee te dimbalewul dog na mbokk gi te yàlla fonk ko bokk tax li dox luy dog luy jokkale bokk yépp ñetti cër la ci nit yàlla daf ko fonk ba ñuulalu ko utalu ko kawar kawar yi ci des cër yi ci de yëpp leen ñuulal yi mu utal ko kawar mais liy defar bokk yépp genn ñuulu ci benn ñuulu ci benn amul ci kawar mooy tënk joxe mooy tànk dox mooy làmmiñ wax wax ba mu defaru mbaa nga dox ba mu defaru mbaa nga joxe ba mu defaru te képp koo xam ne dog nga bokk gisal Abdoulaye Xarasani Abdoulaye Xarasani ku baax la woon xarasaan la dëkkoon bari xam-xam ragal yàlla bëgg a jaamu yàlla ba def raf ba def raf du sukkanaa mujj nekk jaar mu toxoo seen réew ba jaay la mu fa amoon toxu ci màkk pour mën a jekkoo jaamu yàlla mu ngi ci kaaba gi toujours mu ngi ci kaaba gi toujours mu ngi ci kaaba gi toujours dem na ba màkk moo ci raw ku gàkk moo lay gàggante dem na ba moo ci gën a jub kuy dénk ane moom ngay dénk mu nekk noonu nekk noonu ba am benn bés benn waay di xaritam di wayaase dénk ko téeméeri li bi doom kaat ne la amoon ku ko bind ku ko ku ko dénk mu bind ko ci fab étiquette def ci la nga bind la nga ko dénk fab numéro ba def ko ci carnet bi waa ji dénk ko téeméeri li bi dóor voyage ci tàkkusaan góor gi dem ci guddi fekk mu ngi fa téeméeri li bi dóor def ko ci benn poti libre def ko ci bopp lalam ne bu xëyee place mu dee waa ji jóge ci tukki ba ne ana sëriñ bi ñu ne ko mar de taali dee na biir xam nga arab ni ñu bëgg xaalis ah dee na dee dee na de xam nga xaalis baaxul ah ilaa illallah njaago yi ba ñu àndee nooraani seet njaago bi gën a jub lu ñu am dénk ko ndaago bi xamul ku fi mu koy denc bindul it ci këyit wàcc timis rek feebar feebari ndee njaago yi wër ko ne ko père waa jot na dee père père wax waay yàlla defal ndànk tuuti père yàlla naa ko tuuti de peeru xal di mbéj peer ba peer sax mbéjee ko mu yëre te dóor yi ñu ko dóor ne yàlla naa ko tuuti waa ji ñëw na ci dëj bi mais xamatul sax lu muy def boo oo doom ji ne ko waaw sa bàyyi waxu dara ci man ci lu demee naka man de dama am lu ma ko dénkoon ko ah, mu dégg ku ko dénk bind na ko waaye carnet bi de gisuñu ci tur coffre-fort benn ticket bu sa euh, benn laxas bu sa ticket nekk ñu vérifié vérifié daara mu taxaw ci a jàng gi ci màkk nag nga waxtaan ak moom mu ne ko daal melo wi nga wax ci waa ji ci nangu jàmm yàlla nangoo saraxe nangoo dimbale waajaa nga àjjana xam nga na ngay def da ngay xaar ba une heure moyen nga jàpp njàpp mu set dem ca sam dugal sa bopp ci sam ba ci su jumbux nga oo ko ku nekk àjjana ku mu doon boo ko ooyee sam-sam mu wuyulu sunu mbokk yi dee fii yépp boo demoon màkk fexe ba min bi passé une nga jàpp ba ñu liggéeyal dul sam-sam ba mu mel noonu dugal sa bopp ci pind bi ba ci biir boo ko ooyee mu wuyulu loo ko bëgg laaj dina la ko toll waaja def ko oote oote Abdoulaye wuyuwul mu xëy na góor gi li ma waxoon def naa ko de waaye wuyuwul mu ne ko wax nga musiba bu la wuyuwul de mu nga jaanama ah yàlla mu googu yëpp de comme wuyuwul mu nga jaanama na ngay def utal paas dem yaman benn boo ko fa ooyee mu wuyu <coughs> mu préparé wayaasam dem oo waaja ca heure ba waaja wuyu ko ci biir jaanama non biir jaanama mais nee na mu ngi ko wuyu taxta darbin sa déedin fekk ñu ngi koy dóor dóor yu métti mu tiit nag ne ko man de li ma taxoon a jóg sax duma ko laaj ma yow lu la indi fekk si jàmm yàlla ga mu ne ko dama am zër bu tudd Fatimatu bintu Xarasaan ma bàyyi ko ci suñu réew te man rek la am ma nekk fii di jàmm yàlla musuma ko yónnee dara li ma liggéeyaloon yàlla yépp daf ma jéppi ngir dog googu ma dog ndaw soosu delloo ma ko moo ma waral duma yi waaye yow mi am man ni wax ak man maa ngi lay ñaan sa dénkaane ba ngay laaj soo demee si ma néeg ca tànki lal ba ca poti euh, potu libre ba mu nga ma def ca waaye rekk waaye dimbali ma waaye demal ma xaraasaan laaj sunu pénc laajal ma sama sër boobu fexe ba mu kontaan jéggal ma li ma nekk metti na waa ji ñëw gis koppar ya xotti ñaari walis fab xaalis dem ci réew ma di laaj ba gis Fatima mu ne ko sa càmmiñ laa ngi lay nuyu mu daal di jooy ne ko bu ma yokki jooy sama càmmiñ lu baax loolu ba mu dee demoon naa ba fàtte ko mu ne ko waaye dama am yóbbante mu ne lan la mu ne ko def ne mu ngi sàkk ciw njégal mu ne ko njégal lu mel nan kii teraanga ji ma defal ci àddina lu may jégaloo mu ne ko daal mu ngi ci dóor yu métti te yàlla ak sàggane la tax mu ne loolu day bu dee man rek yàlla jéggal ko mu dindi yëf yi jox ko jox ko kado dellu si màkk xaar ba guddi mu julli oo waaja ca samson waaja uyu ci biir àjjana ne ko na la yàlla fay xettali nga ma xettali goo xam ne yal na la yàlla fay kooku kooku tuuti la ci ci dogu bokk gis nga gis gi mu jaamu yàlla ni mu bare te itam ah, keroog ba yàlla wàcc ak bokk langaa na ko ñaari yoon mu langa mu laxasu ci yàlla ni muus may bëgg sànni ci teen na ko yàlla duma dem ci réew ñu di ma dog ñu suñu bor na ko demal maa la yebal maa leen bind maa leen ëpp doole ku la dog ma dog yonent bi ne na guddi gi ñaan romb naag bokk muy jooy jooy yu métti ci asmaan juróom-ñaar ci ku ko dog ba ma laajee jibril ki ko dog diggante ma ki mu ko dog lu ñu bokk mu ne ko juróom-ñaari maam ci juróom-ñaareeli maam ñu dellu si ñu dellu ci laylatul qadr wallaahi waaw xam nga yow kaar mbaara mii dafa tàngam luwul sama dara du xaar sax ku ko ne dara Medinatul Munawwara bii may yëngal lu ma ñor la erreur bu réy ci sama digganteeg nit ñi ba di xamal ne bokkuma kook daayira bokkuma kook pénc bokkuma kook geñu bokkuma kook meen bu Sakho yàlla ay bokkam kepp bu ma soxlaa oto bu war a yóbbu bagage bi baara dafa naan sax bul tàggoo ginnaaw bu mu jëfanteeg man bu réeréy ba tax na kaar jamono bu nit déggee ne baara xew na xew lu diina te alaaji boo koy waxtaan soo tayalu rek dem boo demee rek dégg loo xam ni dina néew foo ko dégg dina néew noo ko dégg Baye El Hadj Malick ku baax la waaye dégg la sama papa ne ah, am na ko ko mu a wax ne Maodo bul ma fàtte ci ñaan daf ko ne ñaan gi ñuy ñaanal jullit yi jullit ñëpp ko bokk ku bañ ko la fàtte da ngay def lu tax duñ la fàtte. wasalaatu góor gi boo ko gisee kaar ahsanal na yàlla nag boo ne danga koy tëru ba mu wax mu waxee baat bi baat di tali su ngeen jëfantee nga gis mandu goo musula gis su ngeen jaxasoo nga gis ragal ak yàlla su musula gis moo tax ma tudde ko peñ ci daaji Maalik peñ la suukar yi sax suukar yi sax ëppante nañu wëlóor ndax bi ci paquet beeg bu mokk bi boobu ñuy wax peñ moo ko ëpp wëlóor te bu ci ne suukar la li xew nag sëñ Babacar moo di bokk ak nit taal bu ngeen toggi te bokku leen lu ngeen ñuluk du tax ngeen niroo lu ngeen yëkk bokk ak nit taal bu ngeen toggi te bokku leen lu ngeen ñuluk soo foogee ne soo yekkee bokk moom repas juum nga rawatina nag nga ñuluk benn géej ak ñetti sëpp moom muy ñu lug watu yàpp wata xam nga kuy taal bi rasulullah yi xam nga kuy toggkat yi wala yi ku nekk teg nga sa kaw waaye kaw giir gii lañ ci lañ ci diigal jaayatul ci marché te amatul te amatul ijaadu mën naa am mais lim daadu ci la rawante bi am ijaadu bi moom ñëpp la mooy lim daadu taal bii ci la àllaaji toggee añ fayru ma ñoo togg ci te li àllaaji ñulu ñulu guma ko ma bëgg li àllaaji añe ma añe ko njuumte la mu ngay ñaan yàlla kii ñëpp xam na ko kaaf ci kër gi yow sa bàyyi sama sëriñ kii papa bay sama xarit kii mooy sama sama xarit sama pap maamam de xaritu bàyyi li waaye yéen jël leen yett yi waaye nag toppa gàtt yi waay màgget nan <laughs> jël leen yet yi nag topp gàtt yi màgget nanu an sa papa mënu ñëw ku fi daan ñëw man rek ñëwul as bii ñi fi toog ñii kenn laa fi foog ne moom ma ma dama ko foog na mais dëju bii ma dëju fii ci minuit ba trois heures di stef di di di di di di jéem a bantu ak jéem a jeexiti leer yi ma gis fii te doo ko fekk fenn gannaaw bu yàlla juntu ak ñu fi dikk yàlla leen fi yàlla doole yàgg dara yàquwul dara ràppul dara réerul te xaaj bu sànq waxtaan naa ko ak sa li nuy ñaan ngeen di ko ñaan ñëpp di ko ñaan moo di yàlla doole ko fi gën a yàggal man nag dama màgget billaay sëñ bay mënatumaa toog dix minutes yàlla xam na ko suma faar yi day metti ak sama legg yi xamab ya ma nekkee ci activité mooy doo a fa yom waaye comme yàlla ñaanal na ma ba léegi daanaka ku ma fi daan toog maa ngi xool boor bii di fàttaliku diw ak diw ak diw duma leen tudd di xool boor bi di fàttaliku diw ak diw ak diw leen tudd gisuma ci kenn kenn pour ma ko kii kon nag gàcce ngaram nu ñuy góorgóorlu bu baax te seen jaam bii ngeen xottil ko mbubu mu rëy rëy rëy rëy waxtaan na waxtaan wu foor foor foor te sëñ Babacar nga may ma nag ngeen may ma nag yow yi ma ma ndaw su ko defee ti ilimaan ji moo daan jiite ñaare saa it welee ngi nañ koy wax jàmm yéeg yaa ngi fi ñu yëngal lu noonu kay tàllal naa sama loxo de Babacar ah xilaasaab bi nag nañ ko jëlaat su ngeen jëlee nañ ko jël bu ñu diigal xam-xam si dañ mari li mu wax déedéet li mu wax ci Moustapha ëpp naa ëpp naa foy kenn wax kenn billahi wa kitaabi xale bi dafa ma woon sax ma bëggoon bu fekkee ne Sidi Mokhtar àggal na ba sëriñ bi jox leen digal ngefiru na man xaq anhu bi charte waaye xilaas zahab bi boo koy xool di ko xool di ko xool di ko xool di xool téere yi di xool ñi taalif di xool arool yi di xool bayaan yi nga xam ne seen maam ci leen rek rek rek la zahir ak baatin ma dellu sax ci tur wi peñëb peñëb suukar la foo ŋànk rek saf na <laughs> kon nag sëñ baam kan ngeen defal ma waaw waaw ah, waaw tey nag ma dingeen ma lijaasaal ba waaw kañ xam nga murit yi boo fa yàggee dañ naan seexal nañ leen nga def da ngeen mi seexal xale yi yaa noon ne ngeen woy man xaqa anhu بشاة يوم سابيعه ما انحق عنه بشاتين يوم سابعه فجدوه شيبة المحمود ذو الحكم آمن لنا نورنا وفي جاري ما نحن بحواه جماعة يا وسيع مولى مالكنا من عفى عنه بشار يوم سابعي فجدوه شيبة المحمود ذو الحق على مالكنا لنا نورنا وضيانا إيمانا الذي حوى حجنا يا وفي مولى مالكنا من أقع عنه بشات يوم سابعه فجدوه شيبة محمود ذو الحكم نورنا نورنا واغفر جارا إمانا تقضي حوائجنا يا وسيع واو كي kon góor gi def na digoon ni ko ci di Moxtaar waxee ne téere yu janatu la sonn di ubbi bu leen sonnalati sëriñ si di laaj ndéem xam-xamu xeetu xam na bi la li asdaafi su fekkee xam na bi rek la waxuma arool de waxuma bayaan waxuma mantiq waaye bu fekkee li asdaafi rek la bu leen demati gànnaar bu leen dem Fuuta bu leen dem Faas ñu ne Maodo ku toll ni kooku kenn du ko am réere ko mu ne bu leen saalit India man mii leen làqar ci loo àlluwa yi indee nekk ni su ma dënn bi asdaafun façangi xami ni maami nebbi yoo xam ne biyaa nekk ni ci biir xam-xam ba duratun aw fara fancin woo xam ne ala moo gën a leer mi na jële ci téere yëpp ñu di ko laaj nag ba agsi ci ko Moustapha bi muy juddu papaam fekk na mu dem nelaw juróom-ñetti fan ya ku ko ngénte mu ne xam naa ku ko ngénte xam naa la mu ko ngénte xam naa turam man mi mawsul man da di laaj ñu ne waaw si ne mu ne man ka nga xam ne ah moo tudd anhu ci noppab nabi ba mu def ko yow ma saabi i ci juróom-ñaari fanam ba buñ la ko laajatee neel fa sëy ba tukk nga ne xaw ma ko mu ne almahmudu ñu ne xaw ma ko mu ne sul ikam yi ñu ne Maodo nag adressé nga góor gi ñaari baat yoo xam ne jullite ko war a doon te góor gi du jullit almahmudu ak sul ikam yi ko teg si daaj Malik mu ne kon nag firi ne saybata mooy maami nebi mooy Abdul Muttalib dafa am ñaari tuur moo ko ngénte ci juróom ñaari fan yi ci benn gàtt Cheikh Ibra Touré nag boo ko xamul almahmudu mooy ku ñu sant jikkoom waxuñu jëf de ndax duggagul ci diina ji solo ikam yi mooy borom daraja it ndax amagul ikma doon yutul ikma fa xotutee xayran kasira kon ikma boobu da nga koy firee daraja mahmudu jooju di ko firee rafet jikko jàng rek ñetti bayit yi rek ñu arité saak la ko borom nax wu tudde ak bayaan mooy baytu boo xam ne foo ko jaare mën a dem wa rannatan ranna neel wa ranna it rannatan neel wa iblis ranna rannatan sawlaawun ak ñetti yoon la mosa onk kepp ñeent keroog bi ñu ëmbee leer gii onk na asamaan ñu ne benn yoon la ko def mu ne déedéet ina mawlidi banqal sa baaraam rek mu ne wa ina i abbaati banqal sa baaraam mu ne wa ina lax lax ni keroon bañ ko ne xuruj mi naa fa innaka rajim wa ina alayka laanati ila yawmi diin onk nag mu ne nag des na ñeenteelu onk boo xam ne gëstu naa ko ba borom siire yi waxu ko waaye am na ñu ne si boobaay ban mu ne waxaaka saanana ay أيضا حينما نزلت أم الكتاب على خير الورى الحكمين وسليا يا إلهي وجسيا أن محمدنا المختار في الخدم arfu tanbiih yégal ne kasaa noonu mu onke woon ca bañ ko rëbbee ak bañ ko génnee ronda onkaat na onk gu mel noonu inama nazala ba nga xamee ne wàcce nañu bismillahi rahmaani rahim ngir sekk bu réy bi ci nekk bismillahi juróom-ñaari araf la bul boole rahmaani bul boole rahim yi waxal baa siin mimara liif laam-laam alsaxeer muy juróom-ñaar asamaan yi di juróom-ñaar suuf si di juróom-ñaar semaine bi ñuy dunde ba dina muy jeexe di juróom-ñaar matière bi ñu dajale nit door a doon nit di juróom-ñaar bi muy dundee di juróom-ñaar bi Moustapha defee riñaan gi góor gu baax gi doon wax ba audience am yàlla pare ci aqiqa daf ko jolli daf ko dolli ñaari minute après audience bi pour mu visite ji àjjana booba jël na sa ruus ba noppi mu visite ji àjjana gis ña fa jëm ak la leen fay yóbbu wisite ji safara waaye Moustapha ne ne biir bi may dox ak mus ak ak Jibrayil alayhi salaatu wasalaam ci biir xadratu ilayya koñ bu ma dem dinaa fa dog ñeenti ñeenti euh, euh, solom yi def ndox na ngeen koy waxati ñeenti rigol muy ñeenti rigol yañ la wax ca ca alquran soow sàngara meew ak lem ñu def tëf tëf su ma jéggee mbedd mi duggaat meneen mag Jibril rombaat ko muy tëf tëf aviné bu ma dem itam muy rom point ma fekk ma ne Jibril mais récolte yi fu ñu jëm ak fu ñu jóge mu ne ko xaama fu ñu jógee waaye xam naa fi ñu jëm ñu nga jëm kawsara kawsara la ñuy remplir pour yow ak sa xeet waaye nag rigol yi ñun yàgg nañ ko fee gis te xamuñu ko yow mi nga xam ne looy ñaan su borom mu wax la ko lu tara laaj ko tuuti benn malaayka ne da ci kanam ne ko maa ngi ci suñ borom ne ma won wala li ngay laaj ne ko gëmal nabi gëmb mu ne ko xoolal mu xool ne maa ngi yem ci xubb taax moo xam ne ko boole woon asamaan yi juróom-ñaar rek suuf juróom-ñaar taax mee ko ëpp mais na xombang ca moo xam ne jineeg nit ñi buñ dajowoon duñ ko yëngal ma xool ca toti sofi fondation yi ma gis rigor yi di fala fala ndox yi koñ bii di génne koñ bii di génne koñ bii di génne koñ bii di génn jibril ne ma dugal ma ne ko amu caab ji mu ne ko mu ngeeg yow bisimillahi rahmaani rahim bisimillahi rahmaani ku ko mën naan ci ndox yii bi wax ko ma ne teel mu dugg xool jibril na ko xoolal bu baax mu xool gis liif laam laam alsaqaar bëgguñu ba koy bind ngir gàllaaj ngir saafara mu fatt ba fatte fàttar ci ko pax soosu ngay gis ci lañu roof piwo lem gi mu kontine gis liif laam raa ab lonk miim miim googu bu mu fatt boo koy bindati ci la benn solom bi nekk mu kontine jàng liif laam raa xablonk yaa mimara googu ci la benn bi nekk suñ borom ne ko ñeenti tur yii ku ko mokkal ci sa jaam yi man àndal ko sama ñeexi dox yii wax yu googu nag iblis dégg ko jooyaat xaaji Malik ne waa yëgal yow mii wax ak man kasa noonu mu jooye woon foofa ran na jooyaat na ina maa masuba umaran ci kan lañ ko wàcc kan lañ ko wàcc ala xiril waral xaakami xikami róokami baax na ñaari wooy rek ci des nag woyal bi ci des pour rek ma won la sa papa sama lini fi wiladati ايضا لقد جاءك تنكيس للصرم وصليا يا الهي واجزيا ابدا أن محمدنا المختار في الخدم maa ngi laa yëgal nag ne mabada lépp loo xam ne siñal nañ ko muy nekk irhaash te du doon muhjisaat irhaash prime pire mooy fuuy boo gasee taax bëgg ko fondement biir pax ma la nga ca sol ba mu génne mooy tudd fuuy su génnee la ciy tegu mooy saas mooy fondement la ciy tegu mooy toon miir moo tax euh, laajkati siire yi nee nañu si daaj Malik bul ni jaaxal yow danga ne nabi ci sa nuunu yëba amoon na dogut niir bu toll ne parasoolu nit buy dox mu topp ko bu naaj bi tàngee moo koy xeral wax nga ko ci abada baxu abada parxu bi wax nga ko ci lu tax nag nga ne keroog ba mu riñaanee ba dem Madiinatul Munawwara doon nañu laaj mook Ababakar ku ciy nabi ba islaali sayidina siddiqi arrafahum iyahu lu tax naa ju jàpp ko keroog ba ñu di ko tàntal te nga ko toppoon ñee nag leer ga du woon mu gisatu irhaas la woon fuuy la woon te fondo fondement bu taxee miir dàqu miir dàqu looloo ko waraloon mu wax nag fii ne léwéyoon ci ay irhaas maa ngi laa yëgal ne laqad jaa a dellu waat na fi wilaadatihi ba ñu ko ëmbee mujisaat yi ma la ay irhaas yi ma la nettali woon békkite soxna si ci sixième mois dañu coupé ba mu demee ba neuvième mois nag muy bëgg a judd ñu renouvelé waat yemu ca kat quatre-vingt-six lii dana bi bépp xërëm boo xam ne taxaw na jant bi ne ganee àddina bu bërsatee dafa mel ni sondeel bu ñu saal safara ci wetam mu liis te ñu ngi ko defe woon ak weñ ñii ñu def ko ak ciment waaw lu ci tegu doo bàyyi ma ñaxetu ndax moom nañ ñibbi waaw kañ مسروح ذي الحرم وسليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدا المختار في الخدم من بعد والدة المختار ثلاثة أيام دفك أسف نك day diis ci woy ne bi ñetti fan la ko yaayam nàmp jébbal ko nag mbindaanam buñ naan wax suwoy bëtu suwoy bëtu booba am na jaam bu góor buñ ko may mu am ca doom bu ñuy wax masrox alaaji maari suwoy bëtu fu mu jële soow ba di ci ba di euh, mu ne mu ko jële ci labanal masrox doomi doomam ju góor ji njawax masrox wo xam nga euh, euh, euh, Sidi Ajmali wax na ci xalaas ca kanam ne képp ko bokk ak nabi macca mbeer na ween dugg mujj nga dugg ci lislaam ku dul suwoy bët moo tax mu tudde ko fii akil arami képp ko xam ni juróom-ñaar lañu dina ko way ca kanam nàmp nga ak nabi ci njàptal bi nga laata dee doon nga jullit ginnaaw mbas labanal masro i boobu nag lu tax mu teerale ko si la aram kënuur ci bàkkaar ba deetu tuubul kooku soxna si nàmpal na ko gima laata dem ci ëlëymatu ak una awaatikun bàyyi ma awaat awaatikun awaatikun kuna abkaaran ak alimatu oxra indaha min bani saadin sabil kërëm am na ñetti janq yu soxna si yoroon ñu dénk ko ay turandoom la ñu woon kii xaatikatu bintu Omas la tudd kii aatikatu bintu Umayri kii aatikatu bintu Usine ku ci ne jànq woon